أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفنف ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنب فاجتنبوا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق sadaqallaahu al-aziim sadaqallaahu al-aziim wa ballagha rasuuluhu an-nabiyyu al-mustafa al-kariim allahumma salli alaa sayyidinaa bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin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 ñu ngi woon ba tey ci kitaabul hajj bu al-jaami' as-sahiih bu amiirul mu'miniin abu abdullah muhammad ibnu isma'il al-buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu taqliidin na'l buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci takk yeew bi nga xamante ne moom la ñuy takk wékk gi nga xam ne moom la ñuy wékk da euh, euh, dal maanaam ci euh, hadiyu bi ñu gisoon ci hadiis sayyidina abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom lay nettali ci waa ji yenente bi sallallahu alayhi wasallam romboon fekk muy dox yu maanaam ànd ak gëléemam ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko irkab haa nanga ko war ba ko waxee ñetti yoon ba mu war ko sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu ne fa laqad ra'aytuhu raakibahaa yusaayiru an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wan na'lu fi unuqihaa mu ne wallahi gis giñ naa ne gis naa ko moom mu daal di war gëléemam googu di doxandoog yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk euh, dàll bi mi ngi ci baatu euh, gëléem gi gisoon nañ tamit baabul jilaal lil budun bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci euh, maanaam jilaal moom mooy mbajj moom wala yére boobu nga xamante ne moom la ñuy teg ci kaw gëléem gi lil budun ñeel ñeel gëléem gi nga xamante ne dañ leen di def ay hadiyu ñu gisoon ci hadisu boo xamante ne maanaam muallaq la mu ne sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kaana la yashuqqu min al-jilaal illa mawdi'a as-sanaami wa idha naharaha naza'a jilaalaha maxaafata an yufsidaha ad-damu thumma yatasaddaqu biha mu ne moom day daanutoon xar lu dul ci jël ci googu lu dul nga xamante ne moom mooy place bërëbu jéegat gi ci gëléem gi mu ne waaye nag su Euh, lojee daf koy daal di rocci da rocci li nga xam ne moom mooy gëléem gi moom euh, ngir ragal ci deret ji yàq ko topp nag mu daal koy saraxe gisoon nañ ci tamit hadith sayyidina Ali radiyallahu anhu bi mu ne amarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an atasaddaqa bi jilaalil buduni bi jilaalil buduni allati nahartu wa bi juludiha mu ne ndawal yàlla li sallallahu daf ma digal ci ma saraxe li nga xam ne moom mooy euh, jilaal gëlëm yi euh, mooy mbàjj yooyu ñu teg ci seen kaw yi nga xam te ne moom laa lot ak naka noonu tamit seen der yi naka noonu gisoon nañ ci baabu man istara hadiyahu min at-tariqi wa qad ladaha buntu ki nga xamante ne moom moo jënd hadiyam ci yoon bi ba noppi daal di koy takkal yeewal ko euh, li nga xam ne moom maa defal ko taqlid comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon ni gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhuma mi nga xamante ne euh, moom la doon euh, la doon dem di euh, ci at bi nga xamante ne moom la Hajjaj doon song sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma mu ne mu jënd foofu hadiyu mu ne wa ahda hadiyan muqalladan ishtarahu hatta qadima fa taafa bil bayti wa bis safa moom dafa daal wut hadiyu boo xamante ne daf koo takk maanaam daf cee def taqlid boo xam da koo jënd maanaam kon ci yoon bi la koo jëndee ca Xudayd comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon euh, ba mu daal di yeggee nekk ca Kaaba ga mu daal di tawaaf daal di daw tamit diggante Safa ak Marwa nañ ci baabu zabhi rajulil baqara an nisaa'ihi min ghayri amrihinna buntu euh, rendi gi nga xam ne moom la ñuy rendi moom la waajiri rendi nag euh, ngir soxnaam yi ti lu dul ci seen ndigal ñoom gisoon nañ ci xadiisu soxna Aysa bi radiyallahu taala anha bi nga xamante ne ci lañ leen indil ndawal bis bi nga xam ne moom mooy bisu euh, laaj bi euh, bi ñu laajee nee nee na bi ñu mu ne fa dukila alaynaa yawma nahr bi lahmi baqarin nee na fa qultu ma ma haaza lii lan la nee na qaal ñu ne ko euh, mu nahara rasulullahi sallallahu alayhi wa an azwaajihi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo lojal eh, ñi nga xam ne moo rendil ñi nga xam ne ñoom ñooy soxnaami gisoon nañ ci baabu nahri fii manhari nabi sallallahu alayhi wa sallam bi minan bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci loj lojal loj maam di lojee ci bërëb bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon lojee ca minan ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn eh, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ne moom kat kaana yanhuru fil manhar boobu moom day ca lojukaay ba maanaam ca uh, palaasu daral ga mooy man manxar mooy daral ga foofu hmm. nga xamante ne foofu la daan lojee eh, di rendi eh, yenente bi eh, di di salaasam foofu la daan lojee nee na Ubaydullah daan ne manxar rasulullah sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu la ci jublu comme ni nga xam ne noonu la ko beneen xadis bi ci tegu leerale nga xam ne daf ni hatta yudxila bihi manxaru manxaru nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gisoon nañ ci baabu man naxara bi yadihi buntu ki nga xam ne dafay lojak loxoom ñu gisoon xadis sayyidina anas bi radiyallahu anhu bu mu tënk boo xamante ne dakaa indiwaat ci gën koo yaatal ne naxara nabi sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi sab'a budnin qiyaman wa daxa bil madinati kabshayni amlahayni aqranayni maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa loj eh, ci loxoom eh, juróom ñaari gëléem yoo xam ne dafa taxaw waaye tamit Euh, mu daal di ca Madina nag moom da tamit rendi na ñaari xar yoo xamante ne maanaam ñaari xar yoo xam ne yu yu benn melo la euh, wala boog mu am lu ci jaxasoo ak néew ci lu ñuul euh, bu weex tàll bu am lu jaxasoo lu ñuul waaye tamit am ñaari béjjën loolu tamit gisoon nañu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la daan rendi ci Tabaski gisoon nañ tamit baabu nahril ibli muqayyada buntu bi nga xam ne mooy wax ci loj bi ñuy loj gëléem ne dañ koy lak fekk maanaam dañ koy tënk maanaam dañuy tënk càmm tànku euh, càmmoñ bi euh, waaye dañ koy taxawal comme niñ ko gisee ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ba mu gisee benn waay boo xamante ne dafa gooral gëléemam euh, di ko loj yenente bi sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ne ko ibaas ha qiyaman muqayyada yëkkati ko mu daal di taxaw daal di nekk ku ñu tënk daal di ci teg ci sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa ndax loolu mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi gisoon nañ tamit baabu nahril budni qa'ima loolu tamit ñu daal di ci gisaat xadis boobu maanaam wax sayyidina Abdullah ibn Umar boobu radiyallahu anhuma ne e, sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñu laj ko gël gëlle mi mu daal di taxaw naka noonu ñu gis ci waxu sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bi muy tafsir aaya bi doon wax Euh, maanaam mu ne euh, sawaaf maanaam euh, kon maanaam li mu ci teg moom mooy sawaaf fadkuru smallahi alayha sawaaf mooy na ngeen ci tudd yàlla fekk sawaaf ñu daal di sàppewu li muy tekk mu ne mooy ñu taxaw def sàppe naka noonu ñu gisaat xadiis sayyidina anas bi ibnu malik bi radiyallahu anhuma mooy bi nga xam ne moom lañ gisoon léegi ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci loxoom la rendee sab'a budunin qiyaaman juróom ñaari gëléem fekk ñu taxaw naka noonu gisoon nañ ci tamit hadith euh, euh, euh, bi nga xamante ne moom la Seydina Anas wax ba tey radiyallahu ta'ala anhu maana bi mu bi mu bi mu bi mu neen bi mu naan bi sallallahu alayhi wasallam dafa julli ci Zul Hulayfa ci Madina ñeenti rakka muy yitti tisbaar julli ci Zul Hulayfa ñaari rakka Euh, ba nga xamante ne nag ba mu xëyee mu daal di war gëléemam mu ne summa raxala raxlatahu hatta istawat bil bayda ahalla bi umratin wa hajja maanaam bi nga xamante ne moom la euh, war gëléemam mu daal di euh, yékkiti maanaam kàddoom daal di def ihram ci li nga xamante ne moom mooy ne ci aj ak umra maanaam loolu moom mooy ne maanaam ngay def omra wala ngay def aj maanaam niñ leen di rende benn la loolu la ci jublu mu indee ko noonu léegi nag ñu da war a gis baabun laa yu'tal jazzaaru min al-hadyi shay'a baabun bunte ngi ne mooy na laa yu'ta duñu jox al-jazzaaru ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, jazzaar mooy mooy mooy mooy rendikat bi mooy boucher maanaam boucher bi duñ ko jox min al-hadyi ci hadiyu bi shay'an dara euh, loolu nag waxi maam ñëw na ci ñaari anam baabu laa yu'ti bu boobaa aljazaara lay doon maanaam waa buntu la yowax yi du joxe maanaam mooy kii boobu hadiyu bi du joxe aljazaara ki nga xam du jox aljazaara ki nga xam ne moom mooy boucher bi minal hadiyi ci hadiyi gi shay'an dara wala boog mu ne laa yooti laa yoota du ñu jox boobu mooy li gën a siiw aljazaaru ki xam ne moom mooy boucher bi minal hadiyi ci hadiyi bi shay'an dara maanaam li nga xamante ne moom la namm ci lii moom mooy ne comme lu ci ëpp ñaare ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy aji du ñoom ñooy rendil seen bopp ndax gisoon nañ ni baabu man naxara bi yadi maanaam buntu ki rendil loxol boppam waaye nag loolu du ñëpp ñoo koy def te du ñëpp ñoo ko mën ci jamono yëpp kon loolu nag moom moo tax faw dana am léeg-léeg wala boog lu bari bari ñoo xamante ne ñoom du ñu mën a rendil seen bopp faw dañuy dañ koy def tawkiil maanaam dañ koy dénk keneen wala boog ñeneen bu boobaa ñooñu ñu fay leen waaye nag bu boobaa nag bi nga xamante ne moom lay wax ne waruñu leen a jox ci ci njëg gi dara moom ci boucher bi maanaam munuñu koo jox ci gëléem gi eh, la dara wala ci hadiyu bi ñu ko cee jox dara naka noonu euh, munuñu ko maanaam lenn rek lañ mën a def moom mooy ne euh, maanaam ko jox ci buntu euh, ci buntu jënd maanaam fay fay maanaam ñu ne ko rendel ñu nga feesal ñu après nga jël nangam ci gëléem ci gëléem gi loolu munuñu koo fayee maanaam loolu lay wax ne duñ ko du du mën a nekk du jàppande. waaye nag su fekkente ne da nga koy jox ngir sarax ko loolu mën naa ne maanaam su fekkente ne da da comme ne moom dafa soxla dafa ñàkk bu boobaa ñu ba pare mu rendi ba nga daal di koy jox fayam maanaam nga fay ko ba noppi nga jox ko fayam ba pare daal di jëlaat mbir mi nag daal koy jox ni ko lii sarax la wala boog nga jox ko ko may ko ko ci anam goo xamante ne dafa tàqali ko carrément ak euh, ak euh, pay gi bu boobaa loolu mën naa nekk waaye lu dul loolu rek. du mën a nekk mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab li haddathanaa Muhammad ibn euh, Kathir euh, te moom mooy Abu Abdullah al-Abdi al-Basri rahimahullahu ta'ala bokk ci fukkeelu génération génn àdduna 133e année génn àdduna 223e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom imaam Bukhari moom Abu Dawud la nekk seen sëriñ waaye hadiis mi ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala akhbaranaa Euh, Sufyaan te moom mooy al imaam Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ibn Saw'a Sawri mu ne qaala axbarani ibnu euh, abi Najiih muy Abdullah ibn Yasaar as-Saqafi euh, muy Yasaar mooy Abu Najiih moo tax ñaan ko ibnu abi Najiih mooy daxtantam nekk Abu Yasaar ba pare moom mu ci boppam mu nekk Abdullah ibn Yasaar maanaam ni xam ne kenn ki rek moom moo tudd noonu mooy ibn Abi Najiih bokk ci juróom-benneelu génération bi génn àdduna cent trente et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, ca euh, Makka euh, mu daa di mu mu mu mu mu daa di nekk ko xam ne siqala ci waa saabu kutubu sitta al-Mujaahid muy ibnu Jabr al-Makhzumi rahimahullahu taala di Abul Hajjaj euh, an Abdurrahman ibnu Abi Layla gisoon nañ ko muy imam bu mag boobu ci taabi'iin an Ali muy ibnu Abi Talib radiyallahu taala anhu no qaala nee na ba'athani yabal na ma annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qumtu ma daal di taxaw ala al-budni ci euh, gëléem yi maanaam moom mooy ma taxawee ko gëléem yi fa amarani mu daal di may digal fa qasamtu ma daal di séddale luhumaha luhumaha euh, ndawalam ga maanaam kon gëléem yi daf ma digal ci ma dem ma taxawee ko ma rendi leen ma loj leen bokk ma loj leen waaye moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam daa di may eh, dig digal daa di man na naa séddale ndawal li nee na suma topp rek amarani mu digal ma fa qasamtu ma daa di séddale tamit jilaalaha mooy jilaal li nga xam ne moom lañ doon teg ci kawam eh, wa juluuduha ak ak wa juluuduha ak deram der tamit mu jël mu jël ko loolu tamit bokk na ci li tax borom xam yi rahmatullahi wuute ndax der bi dañ ko der mën nañ koo jaay wala mën nañ koo mayee maanaam maanaam mën nañ koo jaay léegi nag li nga xam ne moom mooy euh, li fuqaha maliki yi rahmatullah moom ñoom ñoo ci gën a yaatu maanaam te ak xanaa xanaabila yi tamit rahmatullah alayhim ne maadaama mën nañ koo jariñoo mooy mën nañ koo jaay maanaam ne yaa ko moom mën nga koo jariñoo li muy tekk mooy lépp loo xam ne dagan naa jariñoo rek dagan naa jaay loolu moom amul benn lënt-lënt ci mbir moom waaye bu dee hadiyu la nag comme hadiyu la hadiyu moom mënoo cee maye dara ci charte ne loolu dinañ ci ñëw insha allah taala te loolu moom mooy comme li nga xam ne noonu la ko fuqaha wu euh, Maliki ak Shafi'i rahmatullah alayhim di waxe ci euh, li te li tax dinañ ko wax léegi mu ne qaala euh, Sufyaan te mooy ibnu Sa'id ba tey rahimahullahu taala mu wax wa haddathani Abdul Karim dama ibnu Malik al-Jazari al-Jazari rahimahullahu taala Abu Sa'id al-Harrani rahimahullahu taala moom ci juróom benn génération la bokk génn àdduna cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, an euh, moom mu ne euh, an Mujaahid ibn Jabr an Abdurrahman ibn Abi Layla an Ali ibn Abi Talib maanaam kon mu gën a dëgëral mbir mi maanaam solo kon Sufyan ibn Uyayna daf ne akhbarani ibn Abi Najih na ko noonu wax na haddathani Abdul fa Sufyan ibn Sa'id as-Sawri bokk nee na axbarani nee na xaddasani axbarani ibn abi najih naka noonu noonu la waxee ne euh, xaddas axbarani abdul karim euh, kon muy mu jële ko ci ñaari càllale kon euh, an ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu mu ne amarani digal na ma annabi yenente an aquma ci mu taxawee alal budni ci ma taxawee alal budni ci gëléem yi maanaam muy hadi yi oteete bu ma jox alayha ci gëléem yooyu sey an dara fii jiza fii jizaratiha ci rend gañ ko rend mooy ci ma euh, taxawe bi boucher bi taxawee mbir mi loolu bu ma ko ci jox dara te loolu noonu lu ma tabayi xel la ngir ne euh, maye hadiyu loolu du dagan su fekkente ne euh, yow ma ma astaghfirullah maanaam lépp képp koo liggéeyloo comme ni ko gisee léegi ci boucher bi loolu day dox ci métier yëpp maanaam koo liggéeyloo ci dara mënoo koo fay ca loola maanaam tey masalan munoo ne eh, yow dama lay liggéeyloo maanaam dama tailleur nga dama lay jox ay tissu nga daal di ñëw boo ñëwalee ba pare ci ma jël ci tissu bi jox la maanaam fay la ci wala boog ma jël ci ñaw yi maanaam fay la ci loolu du mën ne naka noonu tamit munul nekk ma liggéey loola ci masalan jox la ay ba ay bant ne la tafaral ma eh, ay chaise ma defal nga defal ma chaise ba pare ma jël ñetti chaise jox la ne la lii mooy sa fay loolu mënut a nekk tamit maanaam mooy ne ci jëmmi mbir mi munu ma la cee fay maanaam fay gi daa war a génn jëmmi li nga xamante ne moom laa moom nga ma defal loolu ah, ah, naka noonu tamit munoo dajale ay nit ci benn usine ah, liggéey loo leen ci dara ba pare ci loolu noonu ñu defar ba pare nga fay nit wala nit togg loola maanaam nga xam te ne yow ci restaurant ngay liggéey wala yu mel noonu mu togg loola ba pare daal di jël togg gi ci boppam daal di la fa fayee gi maanaam loolu tamit du mën ne maanaam kon yooyu yëpp tam lu ma tabaayee xel la parce que euh, ñenn ñu néew doole ñi dañ koy faral di def dañ koy dañuy tenter wu di def loolu ci li nga xamante ne moom mooy seen ay seen ay mbir ci seen i ni yenn mbir yi nga xamante ne da ñëw ñu liggéey loolu ci kër gi pour rek nga mën a masalan añ ci añ bi maanaam loolu ngir ne yaa ci togg. loolu du mën a ne maanaam ne añ bi li nga ci añ ci ndax yaa doon togg loolu mooy sax tey loolu daganul loolu mënta ne maanaam kon yë ak yu mel noonu yu yëpp yooyu yëpp mu mat a bàyyi xel la maanaam fay gi dafa war a distinct daa war a indépendant ak lan ak li nga xamante ne moom mooy liggéey bi ci jëmmi boppam li mu def voilà loolu euh, tamit lu mat a bàyyi xel la ci buntu njaay ak jënd xadiis bi moom al Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko xadis numéro mille sept cent sept euh, dina ko indiwaat léegi ci kanam mooy xadis numéro mille sept cent dix-sept mille sept cent dix-huit euh, dana ko indiwaat fële tamit ci kalaba kalam xadis numéro deux mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf imam Muslim indi ko xadis numéro mille trois cent dix-sept ñaari yoon imam Abu Dawud ko xadis numéro mille sept cent soixante-neuf imam Ibn Maaja indi ko xadis numéro trois mille quatre-vingt-dix-neuf mille deux mille cent mille deux cent neuf mille trois cent vingt cinq ak mille trois cent soixante-quatorze kon ñu gis ne waa xaabu kutubu sitta ñeent ñoo ko ci indi mooy imaamu Bukhari Muslim Abu Dawud ibn Maaja ñoom ñi ñoo indi amma imaam at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ñoom ñëpp indi wuñ ko rahimallahu jami'a mu ne baabu yutasaddaqu bi juludil hadith mu ne baabu bunte ngi nii boo xamante ne day leeral ne euh, yutasaddaqu dañuy saraxe bi juludil hadi ci deru hadiyu bi maanaam kon hadiyu bi du ñu jaay der bi mais dañ koy saraxe ah, loolu tamit euh, lu lu leneen loolu yu ma tabaayee xel la ci mbir mi maanaam kon hadiyu bi amul lenn luñ ciy lan luñ ciy luñ ciy jaay maanaam lépp loo ci jël rek mënatoo mënoo koo jaay faw da nga koy euh, da nga koy saraxe da nga koy joxe <coughs> kon ngir ne da nga kaa joxe ngir yàlla comme da ngaa joxe lépp ngir yàlla yow mënoo ci mënoo koo mënoo koo jëlaat naan euh, mais nag nangam moom xam naa ne dinaa ko ci soxla euh, buñ booleen pare na ngeen ma ko dencal bu ko defee na dama koy jaay loolu du mën a nekk amma ndax mën na dagan na nga lekk ci waaw wala lool loolu daan ci ñëw ci kanam insha allahu taala maanaam ci kaw ndax ci nusuk yi la bokk wala bokk ci yi nga xamante ne jabru yi la bokk maanaam loolu dinañ ko bàyyi xel maanaam insha allahu taala ci buntu boobu mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab li haddathana Musaddad te mooy ibn Musarhad euh, al Abul Hasan al Basri rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Yahya moom mooy ibn Sa'id al Qattan rahimahullahu taala an ibn Jurayj mu Abdul Malik ibn Abdul Aziz mu ne qaala annahu qaala akhbarani al Hasan ibn muslim te mooy euh, al-Makki rahimahullahu taala génn àdduna ci euh, cent jàpp cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallama moom ci juróomeelu génération bi la bokk rahimahullahu taala mu ne wa Abdul Karim al-Jazari te mooy Abu Sa'id al-Jazari al-Harrani rahimahullah bi ñu gis léegi mu ne ñoom ñaar ñoo ko nettali maanaam comme ni kon da ngay gis ne Abdul Karim euh, al-Jazari Sufyan ibn euh, euh, Uyayna dafa jëlee ci ibn Abi Najih mu jëlee ci Abdul Karim ah wala boog Abdul Karim mu jëlee ci Mujahid maanaam Sufyan ibn ibn Sa'id as-Sawri Sufyan ibn Sa'id as-Sawri <laughs> dafa jëlee ci Abdul Karim ak ci ibn Abi Najih waaw dafa jëlee ci ibn Abi Najih ak ci Euh, Abdul Karim al-Jazari maanaam euh, naka noonu noonu la euh, Ibn Jurayj jëlee ci ci al-Hasan ibn Muslim mu jëlee ci Abdul Karim al-Jazari anna Mujahidan mu ne na Mujahid akhbarahuma moo leen xabaare maanaam kon dañuy gis ne Abdul Karim al-Jazari bi Sufyan ibn Sa'id as-Sawri ne wa Abdul Karim ah, ah, daan ne wa akhbarani Abdul Karim ba pare daal ci teg daan ne na wa haddathani Abdul Karim Ah, daal an Mujaahid nagate mu moom def ni woon axbarani maanaam lii da koy riwaaya bii daf koy leeral anna Abdurrahman ibn Abi Layla moom it kan axbarahu maanaam moom it da ko ah kon mbir mi eh, ak dégg am na ci jokkaloo na ci loo xamante ne amul benn eh, werante anna aliyan muy ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu muy sayyidina Ali karamallahu wajhahu axbarahu moo xabaare anna nabiyya naka yerente bi sallallahu alayhi wa sallam amarahu moo ko digal an yaquma ci mu taxawe ala budunihi ci gëléemam yi wa an yaqsima te mu séddale budnahu gëléem yi kullaha ñoom ñëpp luhuma luhumaha maam yi maanaam mu séddale gëléem yëpp maanaam léegi nag muy lépp lépp bu ne luhumaha ndawal li wa juludaha ak der yi wa jilaalaha ak yër mbalaan yi nga xam ne moom la ñuy teg ci seen kaw mooy carapace yooyu noonu ñuy teg ci kawam wala yoo faate bu mu joxe itam fii jizaaratiha ci rendi gañ ko rendi maanaam ak feet gañ ko feet bu ci joxe shay an dara maanaam ci loolu maanaam buy fay na ko fayee ci leneen waaye bu ko fayee ci lii maanaam loolu kon euh, moom hadith boobu kon léegi lañ gisoon nañ ko léegi ni ci euh, ca ci ne euh, waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ko moom des moom at-Tirmidhi ak moom an-Nasa'i rahimallahu jamii mu ne baabun yutasaddaqu bil jilaalil buduni gis nga kon léegi tamit dañ koy gis ne dañuy saraxe li nga xam ne moom mooy jilaal bi mooy jilaalul buduni euh, mooy li nga xam ne moom la ñuy teg noonu ci kawam ci mbalaas ma loolu tamit dañ ko war a saraxe imam al-Bukhari nag rahimahullahu taala ànd ak ne loolu leeroon na ci yeneen xadiis yi waaye daf ko wutal buntu bi ngir nit ki bañ koo maanaam mu yeewu ci bañ koo fàtte moo tax loolu li ñuy wax naan fiqhul Bukhari fi taraajumihi loolu dafa am ay maanaa yu ci ànd mooy ne fiqhu imam al Bukhari mi ngi ci taraajumi maanaam mooy baabul nangam loolu ci ngay xamee fiqhu imam al Bukhari rahimahullahu taala waaye loolu tamit mooy ne buntu maanaam moom du bàyyi dara maanaam du ne rek masalan li ma naroon a wax fii xadiis bee waxoon na ko déedéet maanaam day indiwaat buntu bi daal di koy tuddee noonu ngir ne. dafa laa bëgg a jàngal masala par masala tey fi mu toll boo jëloon xasaxel Bukhari nga dindi xadiis yi nga teg ne nga jël buntu yi kese nga daal di koy toftale ci ay nga toftale ko rek dangay am téere fiqh maanaam rek noonu rek dangay ngay am téere fiqh maanaam ci buntu yi nga xam ne mooy ibaadaat yi buntu ibaadaat yi nga kon loolu tamit eh, lu lu mata bàyyi xel la moo tax muy doxale noonu rahimahullahu ta'ala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi kitaabihi haddathana Abu Nu'aym te moom al-Fadl ibn Dukayn rahimahullahu ta'ala mu a qaala haddathana Sayf ibn Abi Sulaymaan euh, muy Sayf ibn euh, Sulaymaan wala nga Abu Sulaymaan euh, dañuy wax ibn Abi Sulaymaan al-Makhzumi noonu la gën a siiwee mooy ibn Abi Sulaymaan mooy mais dàkkantalam ci boppam kunyaam moom ci boppam Abu Sulaymaan la itam ci juróom-benneelu génération bi la bokk mi ngi génn àdduna 150 maa ngi ginaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi Makka. donte maanaam nekkoon na Basra maanaam itam rahimahullahu eh, ta'ala mu ne annahu qaala nee na sami'tu dégg na mujahidan maanaam kon dégg na mujahidan yaqulu haddathani ibnu abi layla maanaam kon da ngay gis ne fële ci xadis bale bi mu ne anna abd eh, mujahid axbarahuma anna abdurrahman ibnu abi layla axbarahu maanaam fii bi mu loolu maanaam eh, boo ko xoolee mubham la maanaam dégg daf da ko xabaare façon xabaar bi lan la mu ne xaddasana maanaam kon da ngay gis ni moom dafa ni xaddasani yi abi laa noonu la Mujaahid wax te loolu day tegtale ne ci moom maanaam ci euh, alal aqal liñ mën a wax moom mooy ci euh, ci euh, sëriñ yi ñii maanaam taalibe yi Mujaahid yi ñoom alal liñ gën a mën a wax mooy soit moom wala boog taalibe bi dañoo jàpp ne baatu xaddasana ak axbarana benn la maanaam comme ni ko imam al-Bukhari jàppe xaqiqatan sorewuñu comme ni nga xam ne noonu lañ ko leerale woon ci bañ ca tolle mu ne an anna Aliyan radiyallahu ta'ala haddathahu gis nga maanaam mu jëfandikoo baatu haddathahu ah kon ci buntu boobu maanaam loolu day dëgëral li nga xam ne moom la imam al-Bukhari wax waaye ci mustalahu borom xam yi rahmatullah mi rawatina ñu mujj ni gis nañ ne haddathana am na lu muy tekki akhbarana am na lu muy euh, tekki loo xamante ne biñ gisoon nañ ko ci kitaabul ilm walillahi alhamdu wal a qaala moom kon nee na moom sayyidina an sayyidina ali ne ahda maanaam hadiyu na joxe na hadiyu annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ata badan badana téeméeri gëléem yenente bi sallallahu alayhi wasallam téeméeri gëléem la joxe maanaam mu nekk badana mu ne fa amarani mu digal ma bi luhumiha ci ndawal ga fa qasamtuha ma daat koy séddale suma topp amarani mu digal ma bi jilaliha ci jilaal gi mbàjj moom ñuy teg ci kawam fa qasamtuha mu séddale ko summa topp nag bi juluudiha ci seen der bi fa qasamtuha ma séddale ko yëpp ma séddale ko amul lenn lenn lu ma ci lu ma ci bàyyi lépp dama ka eh, dama kaa séddale kon xadis bi eh, tamit gisoon nañ ko léegi eh, ne waa asxaabu kutubu sitta solo nañ ko moom def imam at-Tirmidhi ak imam an وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود wa azzin fi nnaasi bil hajji ya'tuuka rijaalan wa calaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajjin camiiq liyashhaduu manaafica lahum wa yadkuruu isma llaahi fi ayyaamin macluumaatin calaa maa razaqahum calaa maa razaqahum min bahiimatil ancaam fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqir thumma liyaqdu tafasahum walyufu nuzurahum walyufu nuzurahum walyattawafu bilbayti al-atiq dhalika wa man yu'azzim hurumati allahi fahuwa khayrun lahu 'inda rabbih sadaqallahu alazim maanaam ba fii noonu la ñëwee ci riwaaya karima ah, ah, ak ah, maanaam almarwaziya rahmatullah alayha maanaam kon mu ne wa is ba wa naa mu ne baabul bunte ngi nii boo xam ne day leeral ne wa is fàttalikul ba nga xamante ne ba wa naa waajalal nañ maanaam waajalal nañ ngir jaamu yàlla ngir tegal nañ li ibrahima ñeel maam ibrahima alayhi salaatu wassalaam Euh, ñu delloo ko maanaam bawwa ah day tekki dellool delloo mooy euh, rajaa wala lazama maanaam delloo si ci dara rajaa mooy di delloo si ci dara nit ci dara wala boog nga euh, wala boog nga nga nga ko ak loolu nga nga ni ko lii da ngaa a takkoo ak moom wala boog maanaam hayya rek mooy waajal maanaam kon waajal nañ maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam makaanal baytu bërëb bi nga xamante ne moom mooy bërëbu ah, baytu bi maanaam kaaba gi néeg bi hmm. an nekkoon laa tushrik bul bokkaale bi ci man shay an dara maanaam bul bokkaale dara wa tahhir te nga laabal ma bayti ya sama néeg bi mam bi li ta'ifiina ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy tawaaf wal qaa'imiina ñi nga xamante ne ñoom ñooy taxaw war ñi nga xam ne ñooy rukkoo ak sujuud di bëri di ci sujuud maanaam mooy ñuy julli rek maanaam te boo xoolee loolu tamit dëgg dëgg dëgg moom mooy comme ni xol mel maanaam ci dëm ci nit kaaba gi mooy xolam maanaam mooy lan mooy ne dañ ko war a setal ci lépp lu dul yàlla maanaam boo ko setalee ci lépp lu dul yàlla comme li nga xamante ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam defoon fatxu makka maanaam mooy mooy fatxu makka dafa lan dafa ubbi kaaba gi bi mu ubbee kaaba gi mu génne ci lépp loo xamante ne ay bokkaale bokkaale la comme moom Ibrahima alayhi salaam li mu defoon ne buñ ma bokkaaleel dara noonu tamit noonu la moo nit ki bu te ne dënnam fexe na maanaam mooy kaabaam xolam fexe na ba ubbi ko ba génnee ci lépp loo xamante ne bokkut ak yàlla lépp luy këccoog yàlla ci xol mu génne ko ci rek ah daal di koy waajalal loolu moom mooy waajalal na ko maanaam ñeel ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ci tawaa te moom mooy rek xalaat yi xalaat yi bu ñuy ñëwati rek xawaatir rabbaani lay doon maanaam ko dañuy taxaw rek maanaam di wër maanaam lépp adduna bi yëpp di ci ginnaaw ci moom ah julli ñëpp maanaam lépp luy ñëw rek maanaam jaamu yàlla lay doon ci moom xalaatam xolam ni muy waxee ni muy jëfee doxale lépp jaamu yàlla lay doon ndax moom mooy li nga xam ne su sellee lépp sell su bonee su bonee tamit lépp bon mu ne nag wa azdin na nga digal fi naasi si nit ñi bil xajj ci aj gi ya'tuuka daañ la dikkee rijaalan ci di dox wa ala kulli daamirin ak képp bépp war waay maanaam bépp boo xam ne daamaar la maanaam subhaanallah waxul ci gëlleem yéeg yooyu déedéet kulli la wax bépp xeetu waay ah bu boobaa nga xamante ne tey fi mu toll bu waxoon ci kaw gëléem yi euh, dina am ñoo xamante ne zahiri yi masalan dinañ am problème parce que ñoom zahiri yi dañuy daal di mën a jàpp ne comme gëléem yi la waxoon ne nañ ci war ci kawam parce que jamono jooju gëléem lañ daan wax waaye comme que gëléem yi bu waxoon ne gëléem yi rek ñooy gis ne zahiri yi dañuy daal di am problème bu oto amee wala avion am wala yu noonu parce que waxoon waaye comme alxuraan nga ne wa ala kulli zaamir ci képp képp waruwaay lool tamit day daal di dindi maanaam day daal di tontu ñeen ñi bu ñuy wax naan masalan maam ci bu ñuy masalan di euh, def munaqasha maanaam di di di ñu tudde wala ba munazara di di xeetu débat bu ñuy am ak euh, ñu ñenn ñi nga xamante ne dañuy bañ bid'a maanaam ne maam taqsim maanaam ne dañuy xaajale bid'a ci ay xaaj yu wuute. am na bidaa yu baax a yu bon nga xamante ne bu ñu dàggasante ñoom dañ naan leen yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba muy aji ji daa waroon gëléem yow nag da ngaa war a war gëléem kon maanaam loolu loolu du du du dalil maanaam loolu mënut a nekk dalil ndax alquran nee na wa ala kulli damirin maanaam kon maanaam yow xataa loolu moom moo tax dafa bokk ci euh, ci ci acte yi nga xamante ne qaanuun qawaaniin yi nga xamante ne règle yi nga xamante ne ci la débat bi mën a doxe mooy mu nekk argument bi mu nekk argument bu bu baax maanaam argument bu baax ah, <laughs> voilà voilà da da te fokk mu nekk loo xamante ne day xataa nag day nekk dalilu ilzam la maam li gën a néew mooy dalilu ilzam mu nekk dalilu ilzam mooy dalil boo xamante ne yooyu da danga naan waa lii yow sa dalil la maanaam baax na pour yow nañ ko utiliser voilà même bu fekkente ne d'accord ci yow ndax yow dalil bi nga d'accord loolu moom moo tudd dalilu iltizam mooy dalil boo xamante ne man maa ci d'accord kon dal dalil ilzam li gën nag ci dalil yi moom mooy dalil ilzam wal iltizam maanaam mu nekk ña dalil boo xamante ne argument preuve boo xamante ne dama ci d'accord yow mi nga xam ne yow laay waxtaanal te ànduñu bokkuñu li ñuy xalaat maa bokkuñu fiñ jëm maanaam ñu d'accord a ci su ko defee ma mën laa won ne man li ma jàpp mooy dëgg loolu daa iman daa war a am comme ni nga xamante ne euh, maanaam mais di wuti di jëfandikoo ba parce que dañ naan def dañ jël ci alxuraan alxuraan nee na wa ala kulli damirin kon maanaam munoo maa ilzam ne ma maanaam munoo maa wax ne ma par force da ngaa war a jàpp ne bidaa loolu loolu bidaa la déedéet parce que du ma jàpp ne loolu bidaa la lu tax ma jàpp ma jàpp ne du bidaa la ndax alxuraan nee woon na ma wa ala kulli damirin ak ci kaw lépp loo xam ne war waay la. dégg nga ya tiina bu ko defee ñu dikkee la min kulli fajjin ci gépp wàll gépp euh, yoon amiqin bu xóot maanaam yoon yu xóot yi wàll ku ne ñu jaare fa ñëw li yashhadu bu ko defee ñuy mën a seede di jàkkaarloog di gis bu baax maanaam fee ay njariñ la hum ñel leen maanaam nga xam ne dem makk aji makk njariñ kese la ñu gis njariñ yu mag yooyu nekk wa yaskuru bu ko defee ñuy tudd ismallah turu yàlla ismullahi turu yàlla fii ay ayyaamin ci fan yi nga xam ne maalumaat yi ñu xam yi la comme gisoon nañ ni fan yi ayyaamul maalumaat yi moom mooy fan yi maanaam gisoon nañ ko euh, ci ci kitaabul ayd voilà ci kitaabul ayd day ne naam gisoon nañ leen day nga ala ma razaqahum ci kaw li mu leen wërsëgal min bahimatil an'am ci ay bàyyi bàyyima yoo xamante ne an moo tax moo xam nga bàyyi bàyyima bàyyima mooy lépp loo xamante ne waxam leerul voilà maanaam waxam daa lum daa lëmu te moom mooy mooy ñan mooy mboolem njaay àll yi lépp lu dul noonu la mel maanaam lu dul nit ak jinne waxam leerut ah ci njaay àll yi euh, ci anu ah, kon lool mu ne kon bahimatul an'am maanaam moo tax mu yokk ci al an'am al an'am mooy jur gi comme ni nga xam nañ ko wax mooy gëléem euh, nag ak xarak ba yi na ko fokkulu na ngeen lekk min ha ci kon hëdd euh, yu yooyu muy hëdd yi wa at ay muute ngeen dundal al ba'isa kay kay aji nekk ci xat-xat maanaam ci jafe-jafe al faqir ki nga xam ne mooy ku ñàkk summa topp nag ah, li summa li yaqdu nañu eh, nañu nañu mottali tafafahum mala eh, boog eh, li fii day tekki ñaari maanaam summa li yaqdu nañu tàqali ko nañu nañu noppi ci lan tafafahum lépp loo xamante ne lu tilimoon la ci ñoom maanaam mooy jeexitalu tukki gi ndax nit maanaam comme ñoom dañoo aji woon tukki dangay gis seen karaw yu commencé pënd bu ko defee ñu wat ko dégg nga poqataal yi ñu wat ko kii wey ñu dindi ko ak yu mel noonu yooyu moom mooy loolu mooy taxaf mooy lépp loo xam ne ak tilim tilim la maanaam ndax cosaan bi mooy wasax mooy salte mooy jeexitalu tukki gi maanaam bu boobaa loolu ne képp koo xam te lool tamit dinañ ci maanaam ndax man ndax. Euh, ci manasik yi la bokk ko wala déet loolu tamit daañu ko gis insha allah taala waaye mën naa nekk tamit leneen baat beneen mooy tafasa tafas mooy summa yaqdu ñu mottali tafasahum seen jaamu yàlla yi ci aj bi mooy mboolem yeneen yi nga xam ne ñoom ñoo def ci aj ji bu fekkente ne ren nañ xadi yi ba pare maanaam yeneen yi ci des yëpp ñu def ko ay sànni jamraak ay ah, fanaan menaak ah, ak yeneen ak yeneen ginnaaw ba ñu bien sûr defee yeneen yi ci des mooy watu geeg yooyu noonu ak ak tawaaful ifaada wal yatawafu walla moom lay wax ni wal yuufu ñu matal nuzuurahum seen nizar yi lépp ñu nizaroon ne dañ ko def rek dañ ko matal wal yatawafu te ñu tawaaf wër bil baytil atiq néegu yàlla bi nga xam ne moom mooy al atiq bi jógee ci al ataqa ataqa bi tekki euh, qadama mooy lu jiitu donc al atiq muy tekki lu jiitu wala boog al mooy lu gore mooy ci al atiq bi tekki gore maanaam ndeex gore gi mu gore ci képp koo xamante ne ab saay-saay la bu nar a dal ci kawam zalika lool nag nga gis mu ne wa man yo azim képp ku mën a màggal xormatullah yàlla xormal foofu loolu de xayrum moo gën loo ñeel ko inda rabbihi fa boromam subhaanahu wa ta'ala maanaam kon lii buntu la boo xamante ne euh, ci lii ëpp ci nu sax yi saxel Bukhari yi rahmatullah alah maanaam wala yu bari ci nu sax yi dina daf ci am te fii la yam mu am ci nu sax yoo xamante ne Euh, daf ni wa yu yukalu te ñoom maa yàqul te ñun daf na ni moom lañ yor wa maa yàqulu ak li muy lekk minal budni ci gëléem wa maa tasaddaq ak lan lay saraxe maanaam bu boobaa su fekkente ne lii lépp benn bunt la bu dee lii lépp benn buntu la maanaam bu boobaa dañuy xam ne li tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi aay yi yëpp ba fii mooy lim ci nam mooy day leeral lan. day leeral maanaam partie bi nga xamante ne moom la wax fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir maanaam loolu la nam leeral ci indi aaya bi mu indi ci di buntu boobu mooy na ngeen ci lekk te ngeen dundal ci ki nga xamante ne dafa nekk ci xat wala dafa nekk koo xamante ne dafa aajowoo maanaam boobaa dañu xam ne loolu la ci nam moo tax mu indi xadis mu indi euh, aaya bi léegi nag su fekkente ne su fekkente ne comme yeneen nu sax yu bari yu maanaam yoo xam ne ni mu amee moom mooy dafa wax lii ba pare daal ni baabun baabu maa yukalu minal budni ni maa tasaddaqu bu dee noonu la bu boobaa li muy tekki mooy ne aaya bii da kaa indi def ko bunt moom kese comme ni mu indi woon fële ci sha'airillahi bunt bi nga xam te ne moom la defoon waj ah, wal budna ja'alnaha min sha'airillahi lakum fiha xayr ah, am na buntu bu mu ko waxoon ah, déedéet wala wala wala wala wala bi muy wax ci ci ci ñi ñi ñi war a def mooy aaya bi nekk suratul baqara tey wax ci affaire tamattu wa man fa man tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi buntu boobu gisoon nañ ko bu yàggul dara ci biir wax ci buddu ni ci gëléem yi ah, loolu nga xamante ne dafa indi aaya bi rek ba pare bàyyi noonu indiwul benn xadis ci bunt bi maanaam bu boobaa dañ daan gis ne lim ci nam moom mooy daf laa bëgg a waxal ne bunt ngi nii waaye xoolal xadis yi nga xamante ne ñoom maanaam aaya bii ci ne dafa am ay actes yu bari yu mu làmboo yoo xamante ne ci wàllu googu la maanaam ci li nga xamante ne moom mooy aju ci wàllu gëléem yéeg maanaam ak yu mel noonu ak mboolem atte yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci biir maanaam c'est comme daf la bëgg wax ne la yeneen bunt yi di ñëw yëpp insha allahu taala dinaa la leeralal ay atte yoo xamante ne day wër-wërloo ci yi nga xam ne moom mooy yi weesu ci gëléem yi ñaareel bi ci des moom mooy dinaa la wax yi nga xamante ne moom mooy li lay leeralal ci li ñuy lekk maanaam li nga xamante ne moom nga ci moom nga war a def maanaam noonu nga war a joxe nit ñi di ci dund ak ñan lañ ko war a jox te moom mooy ci ñàkk ki ah néew doole kooku la ñu war a gën a jox naka noonu tamit dinaa la wax yeneen i bunt xamante ne dinaa la ci leeral leeralal ay eh, maanaam eh, watu geeg ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne ñoo aju ci watu geeg dagg we yeeg ak xeet yooyu noonu ah? ak it tawaaful ak yi nga xamante ne moom moo aju ci loolu te ma lay yëgal nag ne yii yëpp dafa bokk ci yi nga xam ne moom la yàlla xormal te Eh, ndax bis bi nga xamante ne moom mooy nax naxri dafa am ay actes yoo xamante ne dañuy wërwërloo ci yawmu naxri nga xamante ne ñeenti événement la yoo xamante ne ñoom dañoo war a tegaloo ci cosaan moom mooy boo boo mooy sànni jamra mooy jam jamratul kubra beneen bi ci moom mooy rende ñaar ñetteel bi moom mooy watu bi ñeenteel bi moom mooy tawaaf kaaba gi tawaaful ifaada loolu kon moom mooy nga xam ne ñeenti événement la yoo xam ne nii lañu war a tegaloowee ci cosaan ci bis bi nga xam ne moom mooy bisu ci pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy aji kon nag atte yi wër-wërloo ci yooyu te boo xoolee maanaam watu bi moom ak lenn weeg yooyu ñooy ànd euh, boo xoolee wër kaaba gi gis nga na ko ne ke néegu yàlla bi moom mooy fa nga war a jeex jeegalee ndax da ngaa ñëwoon ak ci yàlla bi te fa nga war a dellooy moom muy wax kon nag maam Ibrahima alayhi salaam moom lañ ko waajalaloon ak maanaam ak yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu yëpp euh, da gis ne yooyu yëpp aaya yi wax nañ ko tënk nañ ko maanaam c'est comme si imam Bukhari rahimahullahu taala daf lay leeralal la buntu yii di ñëw yooyu yëpp dinaa la ko ci leeralal insha allahu taala loolu nag moom mooy ci charte ne lii ñuy war a gis ni wa ma ma yukalu minal euh, budni wa ma tasaddaqu bokkul ci buntu bii amaa su ci bokkee nag maanaam bu boobaa dañu xam ne aaya bi ñu indi moom moo tax ah maanaam mooy euh, partie bi nga xam ne moom la wax fakulu minha wa ta'amul ba'isal waaye dañuy doxee ci kaw ne ñaari buntu la daan yu yu wuute insha allahu taala kon bunt boobu lool moom moo ci aju woon léegi mu ne wa maa maa ya baabu maa yakulu minal budni wa maa yatasaddaqu buntu li nga xamante ne moom lay lekk ci gëléem yi wa maa yatasaddaqu li muy saraxe maanaam li muy lekk lekk ci gëléem ak li nga xamante ne moom la ñuy euh, la ñuy saraxe maanaam tey yan xeetu gëléem moom moo dagana lan moo dagana lekk ci xadd yi ak lan moom mooy li nga xamante ne moom la ñuy mu ne wa qaala Ubaydullah muy ibnu Umar al-Umari mu ne axbarani Naafi' mawla ibnu Umar an ibnu ta'ala anhuma annahu mu ne annahu qaala mu ne laa yukalu deful lekk min jazaa'i saydi ci li nga xam ne dañ koo def ngir faj ngir fayi euh, moom mooy rëbb xam nga nit bu rëbbee dafa war a fay fa jazaa'u misla ma qatala min an-na'am comme ni nga xam ne ah hadyan baligh al kaaba comme ni nga xam ne ko alquran waxe dafa war a fay ci lu tollu noonu ci jur mu nekk hadiyu bu mu yóbbu ca kaaba ga ndax dafa rëbb maanaam ci jamonoy aj la ñuy wax wan nazri ak nizar bu boobaa da ngay gis ne baat bii tamit ci kaw ne bunt bu njëkk bi maanaam ne saxe euh, ay daf ko indi ngir globalité yi yëpp da gis ne wal yuufu nuzurahum daf ci ànd maanaam kon maanaam nizar loolu tamit duñ ci lekk maanaam lool tamit kenn du ci lekk maanaam kon am na loo xam ne dëppoo nañ ne duñ ci lekk mooy lan mooy jaza u faydi bu fekkete da da rëbb nga war a remplacer li nga rëbb lool doo ko lan doo ci lekk beneen bi ci des moom mooy li nga nisar ne da nga koy jox ngir yàlla ne da nga koy saraxe ngir yàlla loolu doo ci lekk munoo ci lekk tey boo ren di woon am xar ne dama koo def ngir yàlla nisar ko maanaam munoo may leen ma ci rees bi dégg nga mu ne wayu kaluwaay dinañu lekk mimma siwa zalika ci leneen lu bokkut ak wa qaala Ata muy ibn Abi Rabah rahimahullah mu ne yaqulu na lekk wa yut'imu te na leele min al mut'ati ci al mut'a maanaam mooy hadiyu bi nga xam ne da nga yóbbaale parce que da ngaa lan da ngaa def tamattu wala qiraan na nga ci lekk maanaam kon fii ñu gis ne ñoom maanaam imam al Bukhari li mu la bëgg a wax mooy atte yaa ngi nii mooy ne lépp loo xamante ne dafa nekk jabru lépp loo xam ne jabru la wala nizar la yooyu moom mënoo ci nekk parce que deret la joo xamante ne daf laa daf laa dafa tegu sa kaw te li tax mu tegu sa kaw mooy ak njuumte wala boog ne lii misère la goo xamante ne maanaam daa dafa tegu ci sa dafa gàllu ci sa loos léegi bu boobaa loolu ñëpp xam nañ ko li loolu moom tamit ñëpp d'accord nañ ci léegi bu boobaa lan la ñuy wute moom mooy ndax deret ji may tuur maanaam hadiyu bi bu may def xiraan wala tamata ndax jabru la wala lan wala ci nusuk yi la bokk ci manasikul xaj yi la bokk loolu rek moom mooy wute bi ñi nga xam ne dañuy jàpp ne ci manasikul xaj yi la bokk comme xanaa yi ak xanaabila rahmatullah ñoom kon dañuy jàpp ne mën nga ci lekk ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp ne déedéet lii bokkul ci aj ci ci ci ci ci ci manasik yi en fait jabru la le fait que nga def tiraan wala nga def tamat tamattu maanaam ñàkk a dellu dem ak dellu si gi maanaam le fait que nga ñàkk mën a sim maanaam simiku demaat ba ci xaram nga dellu si waat loolu jaburu la loolu moom moo tax ñu teg la ko bu boobaa te mooy Maliki ak Shafi'i rahmatullah alayhim boobaa ñoom dañu yow doo ci lekk maanaam différence bi kon foofu la amee ci borom koo xam rahmatullah alal jami' mun a qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab la haddathana Musaddad Musarhad mun a qaala haddathana Yahya a Sa'iid al-Qattaan an Ibn Jurayj Eh, gis nañ ko léegi Abdul Malik ibn Dinar qaala haddathana Ata mu ibn Abi Jabir ibn Abdullah ibn al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma yaqulu mu ne kunna nekkoon nañ laa na'kulu doonuñu woon lekk min luhumi ci yàpp budul ni na suñu gëléem yi fawqa salaasi eh, fawqa salaasi lu ëpp ñetti fan ñetti fan minan ca minan fa raxasa maanaam kon daanuñ ci lekk bu xësee ba bu ñaar maanaam te lii wane ni maanaam euh, par exemple yàpp euh, man udhiya yi muy tabaski d'accord nañ dinañ ci lekk parce que lan moo tax jaamu yàlla la boo xamante ne teguwul ci ak du maanaam ci lu wala war a gàllu ci sa kaw loos ci leneen maanaam ci jaamu yàlla gi rek la bokk moo tax maanaam kon day gis ne maanaam foofu moo tax loolu moom mën nañ cee lekk dégg nga maanaam gis ngeen différence kon entre yiñ mën a lekk ak yiñ mënta lekk léegi bu boobaa. selon lan lañ considérer li ak lay rek ci boobaa ci borom xam ci loolu la ñuy wute loolu moom mooy indi wute yeneen yi ñuy wute ci bopp masala maanaam kon mu ne euh, kon daanuñu ci lekk lu ëpp ñetti fan faraxasa waaye mu daal di woyofal la naa ñoom ñaan nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne kulu lekk leen sa wóodu te yóbbuloo leen euh, parce que lu moo tax parce que njaal benn gi nit ñi amuñu woon yenente bi sallallahu alayhi wa ku ci lekk lekk lu ëpp ñetti fan ci sa ci sa xar tabaski maanaam yow condition pour nga lekk ci xarum tabaski rek xataa wala boog ci sa hadiyu yi ca minan maanaam moom mooy lan mooy war man ñetti fan waaye bi nga xamante ne gis nañ ne ah mbir mi kat tàmbali naa bëri na ndax ñu bare bare bare yente bi saa sam ne leen lekk leen lekk leen te ngeen yóbbulu fa akal naa ñu lekk wata zawar naa te ñu yóbbulu nee na qultu li Ata maanaam Ibnu Jurayj rahimahullah ne man laaj Ata ibn Abi Rabah ne ko aqaala ndax wax na xattaa ji naa ba ñu dikkee al madinata madina qaala laa mu ne déedéet maanaam ne na ngeen mën ne lu leen lekk ba keroog ngeen yeggaat Madina mu ne déedéet te am na nag ci beneen riwaaya boo xamante ne biñ ko ko laajee daf ne naam waaw Jaabir radiyallahu anhu nee na Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni maanaam xattaa ba bañ demee Madina bu buñ demee Madina sax dañ continuer maanaam dañ ci yóbbaale ba buñ yeggee Madina d'ailleurs loolu moo yenu maanaam sinon lan du du am sens maanaam du am sens ñu ñu ñu ñu ñu ñuy yóbbalu ba pare fekk ñun Madina lañ dëkk te ñu ne maanaam nga yóbbu ko ci tukki bi ñu ne la doo yóbbu ba Madina maanaam euh, te loolu moom moo tax borom wax wuute ci jël bi ñu jël bi hadith dañoo jàpp ne Ataa ibn Abi Rabah dafa fàtte woon après mu ko après mu fàttaliku ko nga kon euh, hadith bii nii imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat hadith numéro deux mille neuf cent quatre-vingt ak cinq mille euh, quatre cent vingt-quatre ak cent soixante-sept imaamu Muslim indi na ko ñetti yoon ci hadith numéro mille Euh, soixante-douze mhm. voilà maanaam ci riwaaya bu nekk ci ci ci ci muslim imam muslim rahimahullah taala ci la wax ne mu ne qultu li ata qaala jaabir hatta madina qaala naam mu ne waaw maanaam euh, comme li nga xam ne loolu maanaam lënt lënt bi gisoon nañ ko léegi maanaam li tax moom mooy lan mooy dafa dafa fàtte woon après mu fàttaliku nee na euh, si naka noonu imam An-Nasa'i solo na ko xadis numéro quatre mille quatre cent vingt-six imaamu euh, Malik indi na xadis numéro trois cent quatre-vingt-douze Ahmad ibn euh, Hanbal moom indi na ko juróom ñeenti juróom ñetti yoon maanaam kon ñu gis ne xadis bi wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñett rek ku ci indi mooy imam Bukhari imam Muslim imam An-Nasa'i amma imam Abu Dawud imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoo kenn indi ko ci rahimahullahu al-jami' qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab haddathanaa Xaalid ibn Makhlad al-Qutwaani rahimahullahu ta'aala Abul Haytham al-Qutwaani rahimahullahu ta'aala génn àdduna deux cent treize ans ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathanaa Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi rahimahullah bokk ci juróom-ñetteelu année ginnaaw gàddaay ah gën ginnaaw gàddaay juróom-ñetteelu génération ginnaaw gàddaay Yonent maanaam génn àdduna cent soixante-dix-sept année bokk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathani Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullahu ta'ala Abu Sa'id al-Ansari mu ne qaala haddathan haddathatni Amratu muy bint Abdurrahman al-Ansari mu ne qaalat annaha qaalat sami'tu dégg naa Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha yaqulu mu ne taqulu mu ne xarajna génn nañ ma Rasulullah ndaw ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam li xamsin ci juróomeelu fan juróomi fan yoo xam ne baqi na des nañ min Zul Qa'da ci Zul Qa'da wala nuraati gisuñu woon illal xajja ludul ak maanaam mooy ñu def ifraat loolu lañ gisoon xattaa mbéte isa danaw naa ba ñu jegee makkata makka amara mu digal rasulullah ndaw yàlla sallallahu alayhi man képp ko xam ne lam yakun nekkutoon ma ahu ànd ak moom hadiyun hadiyu isa papa bu tawaafee la mu daal yaxel la mu simmeeku maanaam ne bu tawaafee rek kaaba gi rek na simmeeku maanaam loolu la wax kon moom mooy nañ def mu taax képp ku amul hadiyu ah na daa def maanaam bu mu def ifraat bu mu def qiraan qaalat mu ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam qaalat Aisha sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na fa duxila ñu mu dug ñu mu dugg alay naa ci ñun yow ñu duggal ñu indi yow ma alay naa ci ñun yow ma naxri bisub loj gi mooy bisub tabaski bi laxmi baqarin ci bi laxmi ci ndawal baqarin nag fa qultu man ma ne ma hada lii lu mu doon faqiila ñu ne zabaxa rendi na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de dafa rendi an azwaajihi e, dafa rendil e, soxnaam yi qaala e, Yahya te moom mooy ibnu Sa'id al-Ansari rahimahullahu ta'ala nee na fa zakartu ma tudd ma nettali hada mbir moomu wax ji hada al-hadith bila hadith lil Qasim ne al-Qasim fa qaala mu ne atatka dikkee na la bil hadith ci hadith bi ala wajhi ni mu dikkee maanaam mu Amra nettali na la xadis bi exactement ni mel maanaam li tax imam al-Bukhari nag indi ko rahmatullahi alayhi moom mooy biñ leen indi leen ndawal bi nga xamante ne ndawalu nag la te ndawal loolu ñoom ñu indil leen ko ngir ñu lekk ci seen ndawal la ñoom maanaam boo xam ne dañ koo rendee tabaski gi maanaam dañ koo rendee hadiyu bi comme que nag mbir mi noonu la demee ñoom dañ leen koo rendee hadiyu moom mooy kon ñoom hadiyu bi mën nga ci lekk loolu moom mooy dalil yii yëpp ay dalil la yu dëgër yi mën nga ci lekk lekk ak xadis naa Jaabir bi nga xam ne moom la ñu romb radiyallahu anhu maanaam ci kaw loolu kon day daal di dëgëral mazhab ñan Hanafiya ak lan ak Hanaabila rahmatullah alal jami'a maanaam xadis bi imam Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko lu bari bari gisoon nañu ko ci euh, jotaay yi weesu euh, naka noonu imaamu Muslim ak imam Abu Dawud ak Nasaa'i ak imam Ibnu Maaja Euh, ñoom ñëpp soloon nañu ko euh, ci waa ashaabu kutubu sitta kon dañu gis ne ñi ko ci indi ci ashaabu kutubu sitta moom kenn rek la mooy moom at-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' mu ne baabu zabhi zabhi qabla al-halqi baabu buntu az-zabhi rendi qabla al-halqi lu jiitu watu maanaam mooy lu ñu la li ñu gisoon léegi neen noonu lañ koy toftale maanaam ndax loolu moom mooy manaasik yi maanaam ni ñu ko war mooy ni ñu ko waxe woon ñeent yooyu noonu bu boobaa da ngay sànni jamra suñ faree ñu rendi suñu rendee ñu watu watu euh, dem tawaafi ji kaaba gi lii la voilà loolu moom mooy li nga xamante ne la euh, la war a doxe ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne yii yëpp ci manaasik la maanaam moo tax ci arkaan yi lañ ko boole képp koo xamante ne defu ko dañ koy dañu ne euh, maanaam mën naa yàq ajam amaa ñi nga xamante ne ñoom ñoo jumhur ñoom dañ koy defee dañ ko boole ci waajibaat yi sauf que euh, toftale gi toftale gi du warul ci ñoom ba mu def ci ñan ci Maliki yi rahmatullah alayhi fuqaha u Maliki yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne toftale gi nii dafa war képp koo xamante ne euh, euh, da nga koo deful bu boobaa da koy jabru maanaam da koy jañ ci lan xëdd yu man foofu nga am xëdd yu boobaa nga nga nga tuur deret maanaam ngir lan ngir jañ lan ngir dañ li nga xamante ne moom mooy maanaam masalan nga dem tawaaf laataa ngay sànni jamra maanaam bu boobaa da dan da ngay jabru dégg nga euh, kon euh, euh, rendi gi moom moo war a jiitu maanaam rendi gi moom ma ak laj gi moom ci az-zabhu ak an-nahru dégg nga mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Muhammad ibn Abdullah ibn Hawshab mu at-Taa'ifi al-Kuufi gisoon nañ ko rahimahullahu ta'ala Sëriñ Imaam al-Buxaari boobu wax mbokk ci fukki génération mu ne qaala haddathanaa Hushaym moom mooy al-Waasiti Hushaym ibn Bashiir ibn Qaasim ibn Diinaar as-Sulami al-Waasiti rahimahullahu ta'ala Abu Mu'aawiya as-Sulami nekk imam bu mag comme ñoom imam Maalik la mel maanaam ñoom imam Maalik ñoom imam Awzaa'i ñoom Euh, Ma'mar ibn Rashid ñoom imam yu mag yooyu yàlla moom nu Jurayj maanaam jamono jooju moom Ibn Uyayna ainsi de suite moom mi ngi bokkoon ci juróom-ñaareelu génération bi euh, dëkkoon Wasit ginnaaw gi mu daal di dëkk Baghdad rahimahullahu ta'ala gane àdduna 180 année ginnaaw àdduna 183 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne qaala akhbaranaa euh, Mansuur te moom mooy Ibn Zazan al-Wasiti rahimahullahu ta'ala Abu Mughira al-Wasiti as-Saqafi Euh, moom tamit waa Waasit la bokk juróom-ñett juróom-benneelu génération bi génn àdduna 128 ma ne ginnaaw ga Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Ataa ibn Abi Rabaah an Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa mu ne la wa qaala nee na su'ila laaj nañ an-nabi Yonent bi sallallahu amman xalaqa ci ki nga xamante ne dafa watu qabla lu jiitu an yasbaha ci mu wa nahwihi ak yu mel noonu maanaam Euh, mooy ku jiital dara boobu wala leneen comme ni ñu koy gisee ci xadis yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ci gën a la yaatal maanaam xadis bii nii bii xadis moo gën a tënku ci euh, wax ji maanaam kon ku rendi laata ngay watu euh, ku watu boog laata ngay rendi lan lan moo la lan moo la ci fekk ah, wala yu mel noonu fa qaala mu ne la xaraja aayul la xaraja aayul maanaam aayul aayul loolu moom moo tax ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur dañoo boole dañoo jël Euh, maanaam tartib boobu maanaam toftale gi ñoom dañ koo jàppee comme mais sunna la maanaam loo xam te dafa gën rek comme nii laa xaraja yent bi saa xam ni wax laa xaraja ayul dara garawul garawul waaye fuqaha Maalik rahmatullah dañ ne non laa xaraja bi li ñu tekki mooy aayul ni nga ko defee parce que mooy du yàq sa aj waaye nag faaw da nga koy jabru ah du yàq sa aj waaye da lan da nga koy da ngay jabru dégg nga Euh, kon euh, hadith bi euh, imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala na ko hadith numéro quatre-vingt-quatre mille sept cent vingt-deux mille sept cent vingt-trois mille sept cent trente-quatre maam kon du ko ndox cent vingt-deux mille sept cent vingt-trois ak mille sept cent trente-quatre mille sept cent trente-cinq ak six mille six cent soixante-six imam Muslim na ko hadith numéro mille trois cent sept imam Abu Dawud na ko hadith numéro mille neuf cent quatre-vingt-trois imam xabaar yi nag xadis numéro mille huit cent cinquante-sept ak mille huit cent cinquante-huit ak deux mille trois cent trente-huit deux mille quatre cent vingt et un deux mille six cent quarante-huit deux mille sept cent trente et un deux mille huit cent trente-deux ak trois mille trente-six kon ñu xadis bi ashaabu kutubu sitta euh, ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam at-Tirmidhi euh, rahimallahu al-jami' <laughs> mu mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab la haddathanaa Ahmad ibn Yunus muy shaykhul islam Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus ibn Abdullah ibn Qays at-Tamimi rahimahullahu ta'ala comme imam Ahmad ma xam loolu wax mooy Abu Abdullah at-Tamimi al-Yarbu al-Kufi imam Ahmad na moom la doon tuddee shaykhul islam hmm, ak ñeneen borom xam rahmatullahi alayhi mu màggal lañ ko mu bokk ci fukkeelu génération bi génn àdduna 133e année génn àdduna 227e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Kufa mu ne qaala axbarana Abu Bakr te muy ibnu Ayyaash ibnu Salim al Asadi al Kahili rahimahullahu ta'ala nekk muqri maanaam jàngalkatu alxuraan di jàngalkatu alxuraan bu mag a mag a mag gane àdduna quatre-vingt-quatorzième année génn àdduna cent quatre-vingt-treizième année ginnaaw ga dayante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Abdul Aziz ibn Rufay'at mooy al-Asadi Abu Abdullah al-Makki at-Ta'ifi euh, Makki Makka topp Taif topp mu dëkk Kufa tamit rahimahullahu ta'ala mu siiwee ci Abu Abdullah al-Makki rahimahullahu ta'ala bokk ci ñeenteelu génération bi génn euh, àdduna ci cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu ne an Ata mu ibn Abi Rabah an ibn Abbas sabru umma wa turjumaan al-Qur'aan radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala moom mu ne qaala rajulun am na benn waay boo xam ne wax na lin nabi nel yenente bi sallallahu alayhi wa sallam zurtu dama eh, eh, def eh, tawaafu ziyaara maanaam loolu lay teg zurtu ma dama def tawaafu ziyaara maanaam tawaafu ziyaara mooy tawaafu ifaada maanaam lu lañ ko def tawaafu ziyaara qabla lu jiitu an armiya ci masanni maanaam masanni jamra qaala mu ne ko laa xaraja aayul qaala mu ne ko xalaqtu keneen ne ko xalaqtu ma mu ne ko xalaqtu rendi naa qabla lu jiitaan asbaxa ci ma ma xalaqtu watu naa boo qabla lu jiitaan asbaxa ci ma rendi qaala mu ne ko laa xaraja aayul qaala mu ne ko zabaxtu dama rendi qabla an armiya ci ma lu jiit mooy sànni qaala mu ne ko laa xaraja loolu aayul maam yii ci la ñuy xamee ne ñoom xamoon nañ ne nii dañ ko waroon a tox lay ne kon moo tax Maalik rahmatullah ñoom loolu lañuy wax dañ naan ñu le fait que ñu di ko laajtee ñii mooy xamoon nañ ne ordre bi amoon na te yonent bi sallallahu alayhi noonu la leen ko jàngale woon kon ñoom bu fekkente ne wax ndax euh, yow tarwiya euh, xutba boobu mu defoon ak bisub Arafat euh, bi bi ñuy julli noonu xutba ba mu defoon laataa ñuy dugg ci biir ci ci biir leeral leen ne leen manaasik al hajj ajee loolu leeral loolu kon ñoom xamoon nañ ne lii lañu war a def te comme que xamoon nañ ko nag bu boobaa lim leen leneen laa xaraja maanaam mooy yàqul sa aj rek lay tekki waaye tekkiliwul lan ne doo tuur deret loolu mooy ko ko xaw Maliki rahmatullah waaye zahiru waxu laa xaraja gi mooy day jàppale ma fa bu jumhur mooy ne mooy ne yooyu sunna lañu ci sunnay xaj bi waaye nekkul loo xam ne waajibaatul xaj la wallahu a'lam mu ne mu ko nag laa xaraja mu ne wa qaala Abdurrahim ar-Razi maanaam Bukhari yi ne xadiis yi a ay caalala yu bari ngir dëgëral wax ji moom Abdurrahim eh, muy ibnu Sulaymaan al-Kinaani rahimahullahu taala eh, muy ar-Razi eh, Abu Ali rahimahullahu taala génn àdduna 187 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waa Kufa la woon tamit rahimahullah an ibn Xusaym Xusaym muy Abdullah ibn Usmaan ibn Xusaym al-Qaari rahimahullahu taala Abu Usmaan di dàqantalam al di nekk al Euh, al-Qaari al-Makki yu nekkoon waa Makka maanaam euh, bokk juróomeelu génération bi génnaat na 132 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala akhbarani Ataa mu ibn Abi Rabaah an Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa an an-Nabi mu jóg ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qaala al-Qaasim ibn Yahyaa moom mooy al-Qaasim ibn Yahyaa ibn Ataa ibn Muqaddam hmm? al-Hilaali al-Muqaddami muy Abu Muhammad al-Hilaali al-Muqaddami al-nekk Waasiti euh, rahimahullahu ta'ala génn àdduna 197 année ginnaaw gàddaay Yonent bi euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom waa Waasit la rahimahullahu ta'ala moom mu ne mu ne moom mu ne qaala haddathanii Ibn. Xusaym bi ñu gisoon léegi muy Abdullah ibn Usman ibn Xusaym al-Qari al-Makki maanaam kon euh, dafay wax ne maanaam boo xoolee euh, Abdullah Abdurrahim ar-Razi moom an ibn Xusaym la wax mu a qaala axbarani Ata euh, al-Qasim ibn Yahya moom daf ne haddathani ibn Xusaym an Ata maanaam kon léegi ibn Xusaym moom saxoon na ci xadiis bi maanaam ci càllale gi ci kaw ne axbarani Ata la wax maanaam kon mooy jokkaloo gi leer na du an ana kese al-Qasim ibn Yahya moom nee na haddathani ibn Husayn moom mooy dëgëral na ni kon foofu tamit ak càllale ak jokkaloo am na fa an ata an ibn Abbas radiyallahu anhu maa foofu tamit yooyu ak càllale daf jokkaloo daf cee lan da cee am maanaam eh, ndax ata ibn Abi Rabah du lan du mudallis voilà dégg nga an ibn Ata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qaala Affan mooy ibn Muslim ibn Abdullah Abu Usman al-Bahili rahimahullahu ta'ala al-Basri uh, dégg nga rahimahullahu ta'ala nekkoon waa Basra nekkoon tamit waa Baghdad rahimahullahu ta'ala gane àdduna cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna deux cent vingtième ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca Baghdad uh, moom mu ne uraahu an Wuhayb mu ne damaa gis ne maanaam li ma jàpp mooy ne ci Wuhayb lañ solo xam ne mooy Wuhayb uh, ibn Khalid Ajlan al Euh, Bahili mu ne qaala haddathana Ibn Khusaym mu wax ko lool mu ne an Sa'id ibn Jubayr ah, ah, mooy imam bu mag boobu ah, Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala an Ibn maanaam kon maanaam ki ñaari kii am na gi lan la maanaam am na ñaari euh, ñaari càllale mooy Sa'id ibn Jubayr jëlee na ko ci Ibn Abbas radiyallahu anhu comme Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne wa qaala Hammaad mu ibnu Salamata ibnu Dinaar ah Abu Salamata al-Basri rahimahullahu taala ah moom maanaam léegi sax Hammaad ibnu Salama moom daf ko indi ci sax ci mutaabaat yi comme ni ñu ko gisee woon rahimahullahu taala bokk ci juróom-ñetteelu génération bi génn àdduna 167e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadiisam nekk ci kutubu sitta an Qays ibnu Sa'iid muy Qays ibnu Sa'd al-Makki hmm? Abu Abdullah al uh, dañ koy wax tamit Abu Abdul Malik uh, dañ koy wax tamit Abu Ubaydullah al-Makki uh, rahimahullah al-Habashi moom mi ngi génn àdduna 117 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom waa Makka la mu ne waa Abbad ibn Mansur ñoom ñaar ñëpp Abbad ibn Mansur an-Naji muy Abu Salama an-Naji al-Basri di qaadi bi rahimahullahu ta'ala génn àdduna 152 ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon waa Basra an Ata ibn Abi Rabah moom an Jaabir bi waa mu jóg Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam maam yëpp caalale yëpp daf ko indi ngir lan ngir dëgëral li nga xamante ne moom mooy wax bi Seydina Abdullah ibn Abbas euh, radiyallahu ta'ala anhuma euh, Euh, wax euh, maanaam te hadith bi gis nañ ne wa ashaabu kutubu sitta solo nañ ko moom des imam at-Tirmidhi euh, rahimahullahu jamii'an mu ne qaala bil isnaad al-muttasil wa qaala bil isnaad al-muttasil fil kitaab la haddathanaa Muhammad ibn al-Muthanna muy az-Zamin Abu Musa mu ne qaala haddathanaa Abdul A'la muy ibn Abd al-A'la ibn Muhammad Abu Hammam as-Sami al-Basri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Khalid muy ibn Mihran al-Hazza mu ne an Ikrima muy mawla ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma an Ikrima an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala mu ne su'ila laaj nañ an-nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ramaytu man de damaa sànni ba damaa ginnaaw ba nga xam te ne am saytu si laa maanaam bi ma demee ba ngoon jot ci laa doog a sànni sama jamra hmm? fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne laa xaraja aayul maanaam sànni jamra euh, dafa am ay waxtu dafa am waxtu bi nga xamante ne moom mooy waxtu waxtul jawaaz pour ñi maam li du'afa maam ñi nga xamante ne ñoom dañoo néew doole ñoom mooy nit ñi xam dañ leen di wax ne nañ teel a dem ñooñu bu guddi gi xaree maanaam xaajo bu guddi gi xaajee ñoom mën nañu daal teel a dem bi nag su ko def ñu mën a sànni seen sànni seen ay jamra bu ñu xëyee julli fajar ba pare loolu nag pour ñi nga xam ne ñooy ñeneen ñi ci des ñoom seen waxtu boobu foofu la tàmbalee muy waxtu fadila waxtu ngëneel boobaa dañuy daal di sànni jamra bi ba kañ ba zawal maanaam ba tisbaar di waaju jot mooy bu jant bi tàmbalee bi tisbaar di jot mooy bu jant bi di jengee loolu mooy waxtul fadila waxtul ixtiyaar boobu moom mooy ba ngoon maanaam mooy ba jant bi so léegi nag euh, mu am loo xamante ne tamit maanaam euh, beneen waxtu bi nga xamante ne Euh, jawaaz la maanaam sopp nañ maanaam dagan na rek waaye maanaam may nañ la ko waaye nag nekkul li gën moom mooy waxtu bi nga xamante ne moom mooy ba balaa fajar benn ëllëg sa maanaam nga sànni jamra balaa ñu naan suba la tëbës maanaam démb la woon tëbës voilà maanaam balaa fajar gi di xar daal euh, dégg nga moo tax yonent bi sallallahu alayhi ne ko laa xaraja aayul maanaam lii tamit day dëgëral ne laa xaraja ba ak laa xaraja bi bu fekkente ne benn la maanaam dañuy day dëgëral ma ci mbir mi ne amul jabru